bismillah walsalatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd fa ya hajjal baytillahi alharam wa ya zaa'ira baytillahi alharam kon yow mi nga xam ne yaa ñëw di aj néegu yàlla bi di ziyaare wala di ziyaare néegu yàlla bi tabaraka wa taala fii ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nga ñëw borom bi may la bokk ci ñi mu tànn nga dëkk ci dëkk bi allahu akbar allahu akbar nga ñëw taxaw di xool montagne bi ngir xeeñtu jaar jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne li ngay def am nga ci xal euh, salaf am nga ku la ci jiitu woon kabni umara radiyallahu taala anhu wa ardaa al athari nga xam ne siiwe woon ci topp jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam na ne moom daraam du hasard lépp lu ko borom bi tànnal mooy li gën ñëw ci kanamu montagne bi muy jabalu nuur jabalu nuur moom ngay gis fi nga xamante ne nii fi la xaaru xiraa nekk xiraa muy montagne bu yéeme boo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nettale ni xadiis bi ne ci saxiixu al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala ci bi nga xam ne ci kayfa kaana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam naka la nekk woon tàmbale wahyu bi ci yonent bi alayhi salatu wassalam foofu mu nettali fa naka la yonent bi alayhi salatu wassalam doon nekk ci montagne bi nga gis ni mu mel nekk lu jafee yéeg difficile d'accès waaye teewul woon fii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ñëw sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi salaatu wassalaam dañ koo soppuloo woon alxala mooy di wiit waaw sori li nga xam ne moo xewoon Makka ci tintamarre yeeg bruit yeeg li nga xamante ne moo fi doon xew ci wàllu shirk ñoom ñu nekk woon ko fii ci Kaaba al mu ne moo tax dañ koo soppuloo woon alxalaa mooy di wéet lii laata borom bi di ko terale li nga xamante ne mooy indi jibril alayhi salatu wassalaam mu ne wa kaana yaxlu bi gaari xiraain fa yataxannasu fiih allayaaliya zawaati aladad da doon ñëw ci montagne bii moom alayhi salatu wassalaam yéeg ba ci kaw ndax montagne bi ni mu taw li mu rëy nii mooy jabalu nuur waaye ca biir dafa am porox ndoll boo xam ne loolu mooy xaar nga xam ne ab porox ndoll lay nekk loo xamante ne mel ni néeg ab trou ci biiru montagne nga mën faa dugg nga xam ne ñu bari du ñu fa xaj waaye dina am ko nit mën na faa ne loolu mooy mooy mooy li nga xam ne mooy xaar bu xiraa bii nag ca kaw fa la doon yéeg nekk ca biir fa yataxannasu fii mu nekk fa moo tax al imaamu Zuhri mu ne wa huwa at-ta'abbud rahimahullah mooy dafa doon nekk di jaamu ci montagne bi di jaamu borom bi tabaraka wa taala waaye di sori ak tahannus di sori alxins mooy yu dëng yi yu bon yi nga xamante ni moom la waa Quraysh doon jaamu muy nekk fii ngir sori leen allayaali ay guddi zawaatil adad yoo xam ne yu limu la waaye yu bari waaw noonu la doon nekk qabla an yanzi'a ila ahli fa doon nekk bu fa nekkee ay ay ay diir jóge fa daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy soxnaam di sayyidatuna Khadija at-Tahira radiyallahu ta'ala anha mu ne bu ma soona ñëw wa yatazawwadu li zalik ñëw fa bu ñëwee day jël yóbbal provision ngir lekk ak lu muy naan lu mu mën a yóbbaale foofu fële ndax ay fan yam fay def bu ginnaaw gi kon mu daal di delluwaat foofu fële noonu la doon continuer hatta jaahu alxaqu wa huwa fi gaari Hira ba ni ko dëgg di borom bi tabaraka wa taala di yónnee ki nga xam ne mooy malaaka bi nga xam ne dëgg la muy Jibril waaye yónnee ko wax yoon bi nga xam ne mooy dëgg di alwahyi min rabbihi tabaraka wa taala fekk ko wa huwa fi gaari Hira mu ngi ci montagne bi moom alayhi salatu wassalam fala ko Seydina Jibril fekk fa jaahu almalaku fa qaal malaaka bi ñëw dikkal ko ne ko iqra jàngal mooy li siiw li ñëpp xam qaala ma ana bi qaari yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko man duma jàng kat nee na mu daal di may téef yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko nettali as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne mu daal di may jàpp fa axadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahl mu daal di may jàpp daal di may naj ba ni nga xamante ne nii ci laay amee coono summa arsalani mu bàyyi ma fa qaala mu ne ma iqra Seydina Jibril répété waat ko ne ko jàngal baamu waat ko qultu nee na yonent saa saam nee na ma ne maa ana bi qaari man nekkuma ki nga xamante ne du ma jàngkata manumaa jàng nee na mu fa axadani fa ghattani thaniyata hatta balagha minni al-jahd mu daal di may jàppaat daal di may najaat ba ni nga xamante ne nii noonu laay amaate coono mu bàyyiwaat ma fa qaala mu waxaat ma ci ñetteel bi iqra ne ma jàngal ma répété waatal ko man yonent bi alayhi salaam ne ko ma ana bi qaari man manumaa jàng fa axadani léegi ci ñetteel bi nag fa abti la ma bàyyee fa qaala nag mu ne ma iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam la ne ko iqra jàngal bismi rabbika alladhi xalaq tàmbalee sa turu borom bi nga xam ne moo bind xalaqal insaana moo bind li gën a tedd ci mbindeefam yi muy nit ci lan la ko bind min alaq ci loo xam ne day lonk iqra mu ne ko waat jàngal wa rabbukal akram te di jaare ah ci sa borom bi nga xamante ne nii al moo gën a tedd ñépp waaw ndax manoo am xam-xam manoo am xam-xamu diine lu dul ne borom bi moo lay jàppandal waaye borom xam-xamu diine kenn du ko ut lu dul ngir yàlla boo ko utee ngir leneen rek da lay am problème iqra jàngal wa rabbukal akram foo fële ngay sa borom bi nga xam ne mooy ci gën a ci njàng nga koy xamee alla mooy iqra wa rabbukal akram alladi allama bil qalam mi xamale jaarale ko ci mbind nii si noonu ci la yonent bi saa saa jóge nag ci montagne bi di jabalu nuur ci gaaru Hira daal di fa raja'a biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yarjufu fu'aadahu fa la jóge xol bi mu ngay bajj bajj mu ngay mu ngay yëngatu ndax masula gis lu mel nii mu dugg ci sayyidatu Xadiija radiyallahu anha dem ne ko zammiluuni zammiluuni mooy daal di leen may sàng sàng leen ma teg leen ma ay malaan ci lañ ko teg ay malaan ma ni nga xamante ne mooy loolu daal di denc ci ñoom léegi ci la wax ak sayyidatu Xadiija lu siiw la ba mu dem ci Waraqatu ibn Nawfal kon nag gaar baa gi fii la xew mooy muy gaaru Hiraa nga xam ne mooy mahbatul wax wax yi fi la wahyu bi njëkk a wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci weeru Ramadan ci la loolu xewe nga xam ne ci la ko Seydina Jibril indile alquran bi nga xam ne mooy teraangaay xeet bi mooy teraangaay nit ñi dunyan wa uxra fii ci àddina waaye ci àllaaxira kon nag ah yaa alharam yow mi ñëw aj wala yow mi ñëw umra si jaar ci trace yonent bi salaam boo taxawee fii xamal ni fii fi la wahyu bi daal di njëkk a wàcc saar bi njëkk a wàcc aay bi njëkk a wàcc bokk ci alquran fii la génne woon fii la ko yonent bi salaam jote woon ah à de l'ange Jibril alayhi afdalu alayhi salatu wassalam kon nag fa jaza allahu anna nabiyyana xayra ma jaza nabiyyan an ummatihi yal na borom bi fayal ñu yonent bi alayhi salatu wassalam lu gën lu yàlla fay aw ab yonent ngir xeetam wallahu ta'ala a'lam